kon walillahi alhamdu wal minna léegi nag ñu dugg kon ci hadis bi Seydina Abu Tha'laba al-Khushani Jursum ibn <laughs> moom chasseur la woon <laughs> waaw chasseur la woon kon mu ne yonent bay saa saam nee na inna allaha taala mu ne boroom bi nga xam ne mu ëppaale waxu yi ëppaale naag waxu bokkaalekat yeeg ñi xamul dara ñi koy bokkaale te moo kawite yéegul nee na allah taala farada faraida léegi nañ taxaw ci bopp ba pare farada farataal na faraida fala tudayyuha bu leen ko waxoon eh, bu leen ko bu leen ko neenal xam nga xadiis ñeenti mbir la wax inna allah taala farada faraida premier farataal nay farada bu leen ko neenal waxadda xuduudaa mu tëral def ay dëxal ay frontières yu ne bu ko kenn fala tantaduha bu leen ko bëtt de bu leen ko jalgati bu leen ko jéggi dépassé ñaar ñetteel wa xarama ashiyaa mu xaraamal ay mbir fala tantahikuha bu leen ko bëtt lam xaraamal mooy di ko def bu mujj bi wa sakata an ashiyaa rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha mu noppi ci ay mbir yoo xamante ne du fàttee ko waral waaye yërëm leen a tax kon nag bu leen ñëw di ci fouiller que chercher que rechercher jiix voilà kon hadithun hasan rawahu ad-Daraqutni wa gis nañ taxrij bi walillahi alhamdu wal kon bu njëkk bi nañ taxaw ci bu njëkk bi farada fara'ida waaw farada fara'ida moom mooy lan ñu ne la loolu leer na waaw <laughs> lii nii mooy gis ñeenti ñeenti yi ibnu Sam'ani biñ la al-Hafiz as-Sam'ani biñ la doon ibnu Sam'ani rahmatullah alayhi bi mu doon bi mi mi mi mi doon tudd sànq ci taxrij bi mu ngi wax ne man amila bi hadha al-hadith faqad haza ath-thawaba wa amina min al-'iqab li anna man adda al-fara'ida wajtanaba wajtanaba al-maharima alhamdulillah wa waqafa 'inda al-hudud wa taraka al-bahsa amma ghaba anhu faqad istawfa aqsam al-fadl wa awfa huquq ad-din li anna ash-shara'i'a la takhruj an hadhihi al-anwa' al-madhkura fi hadha al-hadith wa qad dhakara hadha al-imam al-hafiz ibn Rajab fi sharhihi li hadha al-hadith fi jami' al-ulum wal-hikam rahmatullahi ala al-jami' al-imam al-hafiz ibn Rajab mu ne qala ibn as-Sam'ani mu ne nee na rahmatullah alayhima képp ku jëfe xadiis bi kooku de tonowu na am na moo jote as-sawaab yiiw yi yàlla digle ci jaamu yàlla yi ak ngërëmu yàlla moo kii moom moom am na ko wa amina min al na boppam nga xam ne moom la lëkkaaleeg ku def yu xaraam yeeg ak yooyu ak tamit mem yàlla ak mbugalum yàlla li am na lu tax mu ne li am na man addal faraa'id ndax képp koo xam ne jooxe nga farata yi la yàlla teg gàll wajtanab wajtanabal maxaarim mu moytandiku ah li nga xamante ne nii mooy yu xaraam yi sori leen wa waqafa mu yem limité boppam inda hud inda al hudud dëkkal yi yàlla teg ah ala li ala li kulli malikin xima wa xima allahi maharima dëggal yi ak yu dagan yi ci biir mais bul dépasser wala yu yu yu dinañ ci taxaw léegi euh, bon xadda xududan xudud ak xara ak ak maxaarim yi luy différence loolu nañ taw insha allah taxaw inda xudud yem fa yàlla limité wa taraka ba pare mu teg ci beneen bàyyi albaxt nekk di lëññatu di lëñ bët gaaba anhu li nga xam ne daf koo faddu waaw kooku faqad istawfa aqsam al fadl al fadl kooku daal dinay matal bépp xeetu li nga xam ne mooy ngëneel it dajale na ko waaw wa awfaata matal na li nga xamante ne mooy xuquqat diin xaq yi nga xamante ne moo tegu ci loos bu nekk ci wàllu diineem waaw mu ne ndax sharia sharai yi yàlla tëral du génn ci ñeenti mbir yi nga xam ne moom lañ tudd ci xadiis léegi nag mu des léegi nañ ñëw par benn benn alfaraid inna allaha taala farada faraida fala tudayyuha borom bi tabaaraka wa taala daa farataal ay farata bu leen ko neenal waa léegi par exemple ñu ne la comme julli waaw wa aqimu ssalaa waaw aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa ghasaqi layl wa qur'aana alfajri inna qur'aana alfajri kaana mashhuuda ca suuratul Israa waaw waaw kon taxawal julli muy farata gu yàlla farataal ci alxuraan mu leer nañ ne la taxawalal julli ba pare inna salata kanat ala al mu'minina ah, kitaaban mawquta julli daa nekk ci kaw way ngëm yàlla yi te boobu muslim da ciy duggaale mooy koy julli loo xam ne borom bi moo ko utal ay waxtu yoo xam ne yu mu ut la dëxal ko teg ko ne nee ko ci def waaw wa aqimu salaa wa aatu zakaa borom bi waxaat ci alquran doxaleen ah, taxawaleen julli tay joxe zakat kon ñaar yooyu ak zakat mën nañ ko ci dugalaal loolu ay farata la loolu inna allah borom bi moo farataal comme yooyu ponk l'islam yi koor yaa ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal farataal nañ leen ci yéen koor shahru ramadan kamaa kenn li nga xam ne kutiba lees ko farataale woon ala alladina min qablikum ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon waaw bu ko defee ngeen am ak teet yàlla ngeen am li nga xam ne mooy ak teet yàlla allahu akbar ne allahu akbar ne kon loolu ay farata yu leen nañ yoo xam ne doo gis ñaari boroom xam-xam hatta lam daay sax xam nañ ne lii farata ba mu des ñu raar waaw ñu raar ci xeetu yonent ba saa saam ñoo xamante ne nii ça dépend fañ dëkk ak lañ leen gëmloo waaye sinon ñépp ñoo d'accord même les lambda que ne non julli moom farata ci jullit bu ne même ñi ko dul def sax dañ naan boo man moom damaa sàggan waaye nag xam naa ne moo ma war de voilà eh damaa sàggan ah mais bon yàlla yàlla daa bëri yërmande quoi waaw oh, yàlla yàlla daa bëri yërmande bu leen ñu yàlla waaw. voilà <laughs> mooy farata yooyu loolu ay farata la yoo xam ne borom bi kon bu ne inna allah farada ta'ala farada fara'ida loolu nag mu ne fala tudayyi'uha jëm Makka boo ko manee waaw wa hajju wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila dem jublu ji néegub yàlla ba képp koo xamante ne nii man na ko man istata'a ilayhi sabila man istata'a ilayhi sabila kon farata yooyu nag mu ne fala tudayyuha bu leen ko sàgganee ah bu leen ko neenal waaw bul def côté julli comme naafiqi ida qaamu ila salati qaamu kusala yura'una an-nas bu leen ko def de wala yazkuruna allaha illa qalila ñooyu baaxut julli jot ngay tendeefal munaafiq yuraa'uuna naas wa idaa qaamu ila salaati qaamu kusaalaa buñ jógee ngëm julli dañuy tayyeew man nañoo sawar ci lépp mel ni yaram wi daa diyee waaw tayyeew saay tëgee aywa allah akbar mel ni ku dee ci biir julli ji di nelaw ko ëbbali te mooy sëlmal di sawaraat <laughs> bu leen ko defaa fala tudayyuha loolu benn la mais neenal farata yooyu bokk na ci julli nga naan man nu ma ko neexe laa koy defe waaw heure bu ma neexe laay def man daal bu ma soowee je julli si je ne soow pas je ne pas soow je julli pas loolu yu fi jaaxal naa moo tax borom bi na woon ah, eh, eh, eh, fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun lool la la borom bi yonent bi alayhi salaam bi moytu ndokuloo li ñu moytu ndokuloo ñun xeet yi moo tax mu ne inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha borom bi daa farataal ay fara bu ko neenal de am nañ ci wàllu julli farata boobu xam ne borom bi nee na fa waylun kukk fa waylun xur mbugal fa waylun mbug xur nekk biir safara bi bir bi lil musalliina alladhiina hum bul taxaw lil musalliina rek taxaw foofu après sëñ bi ah non yow da ngaa rek wala la non jullikat yi nga xamante ni ñoom ñoom am salaatiim saafu <laughs> kon na sekk <laughs> sekk nee na <laughs> nee na julli saahu saahul moom mooy julli joo xam ne da pare yàlla ne la bëgguma am na lu am expression bu mu ko wax lu xaw reetaan lu <laughs> ko waaw mooy ñoo xam ne seen dañoo yëgadi ci seen julli waaw waaw nga xamante ne nii en julli ji bañ ne allahu akbar lañ yëgul ci julli ji dara ba ñuy yëg ni ñu julli mooy biñ ne assalaamu alaykum wala bi imaam bi ne assalaamu alaykum waaw alladina hum an salatihim saahun alladina hum yura'un kon yooyu bul bokk ci ñoon kon fala tudayyuha waaw waaw kon loolu lañu yonente bi alei saat salam bi mooy tëdd ko ci wàllu zakat idaatu zakat di neenal zakat di ko bay ci dugal ko ci tabiya moo ñam doon wax waaw gaa yi nga xamante ne ñoom walladina yaknizuuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiquunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim waaw loolu la ñuy moytandiku loo kanta ci zakat ñi nga xamante ne nii borom bi farataal yow zakat ci sa alal sa xar yi nga yor sa troupeau yi nga yor di leen sàmm ci àll bi lu ëpp ndoxum yàlla bee leen di la ci la ñuy naan lu ëpp ak euh, euh, caawami sa waay génneel dagaan ngay nay nay sa bëy yu bari yeeg sa xar yeeg sa nàngam yi sa liggéey bi nga am lañ ciy génn sa tool yi zakat jot nga naan joxoon naa sëriñ diw lenn loolu daa tekki dara naan maa assuré woon ah, gàmmuk sëriñ diw ga maa assuré woon ceeb ya kon sama toolu ceeb bi jarul ma ciy génn loolu doon ne ma zakat doo bàyyi wax lu amul loolu doy na la zakat sëriñ diw daa daa soxla zakat sëriñ diw man laa jënd <laughs> mbooloo ba nga lay ñëw ñooñu la ñuy jox zakat innama sadaqatu lil fuqara yi nga naan la way yow jàngoo loolu innama sadaqatu lil fuqara wal masakin ñooñu ay masakin la ñu fuqara dëgg la ñu ci lekk mais yow am na ñeneen ñu ko bokk ak ñoom te bu ñu fontoo ah waaye génneel ci sa alal bi zakat nga naan bi ma rombee pont Colobane bi am na ko doon yalwaan jox naa ko 5000 après way tous les jours ma jox ko 5000 francs kon doy na ma zakat doo bàyyi wax lu amul. way loolu zakat la wala suñu cant gi yóbbaloon naa sëriñ ba waaw joxoon naa ko temps mais loolu du dara loolu la loolu du zakat ah waaw rawatina nag ñi gën yées mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo nay ay saama nay lañu waaw <laughs> alladhina yaknizuna adh-dhahab ba pare di di di di di rënk or bi wal fiddata ak xaalis bi <laughs> waaw moom lañuy rënk de te nag gaa yi du ñu ko dépenser fi sabilillahi ah non du ñu ko dépenser ci yoonu yàlla boroom bi ne gaa yooyee fa bashirhum donnez-leur la bonne nouvelle lan mooy bonne nouvelle bi bi adabin alim <laughs> <laughs> <laughs> waaw loolu la quoi waaw mooy ironie li ñu naan ironie loolooy ironie mooy fa bashirhum waaw. donnez-leur la bonne nouvelle mooy lan mbugal mu tar waaw yawma yuhma alayha bés ba ñuy xóoyal seen or boobee ñu doon rënk waaw ak pièce monnaie waaw fii naari jahannama jahannama lañ koy xóoyal ba mu kii fa tukwaa biha jibahuhum ñu ciy ñaas seen xar kanam yi wa jibahuhum ak seen jéya wa zuhurum ak seen faar yi ak seen gannaaw seen dëggu gannaaw yi di leen wax nag di leen gën a tee ironiser naan leen hada ma kanastum li anfusikum gis ngeen alal da ngeen dencoon yéen da ngeen ko dencoon ngir ñu xóoyal lépp di leen ko ñaas taaw ko safara ba mu tàkk gis nga bettex bi cuivre bi bu ñu ko xóoyalee ba mu ci def ko ngan lu mel ni ay paaka yooyu ah ñu daal di koy teg nag di la ko ñaas di la ko rëbb ci sa digg ginnaaw gi soloo dara waaw di la ak sa xar kanam gi di la ñaas ay paaka yu saw yoo xam ne lépp ci sa xaalis beeg sa or bi nga doon rënk la ñu naan leen hada ma kanaztum li anfusikum ah lii de yéen a ko dëxëñ téefoon ngir seen bopp yéen a ko dencoon ngeen seen bopp waay waay fa zuuqu waay waay mos leen waay maa kuntum na li nga xam ne moom ngeen doon rënk di ko thésauriser waaw loolu nag la ñu yonent bay saasaam di mooy tondukuloo moo tax kon yi jarul ñu taxawaat <laughs> kon bu la nee inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha mooy yooyu la farata yooyu bu leen ko neenal la ah. waaw bu leen ko neenal mooy lépp loo xam ne farata la waaw loolu nag taxawoon nañ ma sonn nañ la wax que ne euh, farata ak waajib ci fuqaha yi li ëpp dañ ne benn la Hanafi yi ñooy def différence am ñenn ñu naan non farada farida day nekk loo xam ne euh, dalilam day nekk ci wàllu alquran moom maqtu'u dilaala la waajib nag bu ne waaji waajib la moom mën na nekk loo xam ne mooy du maqtu'u dilaala voilà kon mais loolu am na yooyu bon taxuñoo jóg quoi waaw nga xam ne dañuy yooyu waaye en général c'est la chose voilà yàlla lim la war lool yow jaam bi loolu bu leen ko neenal waaw loolu bu leen ko neenal de waaw kon nag loolu lu am am solo la waaw dundal say waajur doo dundal sa njaboot par exemple loolu yow père de famille bi sa soxna say doom fekk majeur ñu yow loolu daa nekk farata ci yow waaw wa aati dal qurba haqqa borom bi loolu da koo farataal fala tudayyuha de waaw moo taxoon euh, euh, mu doon tere waa ji nga xamante ne nii day ngottu ko waaw day ngott buñ ko nee nii du joxe lu mat te moo ko tey waaw waaw wala tajal yadaka ca suuratul isra bul jël sa loxo ah maghlulatan ila unuqika nga daal di koy teg ci sa doq gi ndax nay lem ko ca sa doq ka doo joxe lu mat mukk waaye nag wala tabsutha waaye nag bu ko bu ko tàllal kullal basti tàllal bu jéggi dayo waaw ñu naan moom moom mooy góoru loxo sa poos tey sama àllaaji bi waaw sa jaboot di pasar pasaree rek ndax yaa leen ko jàngal te boroom boo xoon nañu wala tubazir tabzira bu leen nekk di pasar pasaree ndax innal mubazirina kanu ikhwana shayatin pasar pasaree man yi ak wuman yi mbokk ñoom ñooy les frères de Satan et les sœurs de Satan wal iyaazu billah kon mooy loolu yëpp farada fara'ida fala tudayyi'uha bu leen ko neenal waaw allahu akbar lépp loo xam ne boroom bi daal nee na lii nii moom farata la gum leen teg te loolu dañ ci xam ne loolu yow mbindeef bu mel ni yow manula koo teggil gis nga lu yàlla daga xar daganal ci nit mooy nu mën a daganal farataal ci nit en yow ka moo la ko teggil moom ci boppam lañ ko teggat waaw ñun ñépp dañoo lab ci géeju farataay yàlla yi amul kenn ku ci génn man ak yow ak kiy dégg koo sa xel man di dem ci ku baax boroom bi dañoo labal ci géeju farata bi ñu war ci naq di ci nuur di ci gis nag ay trésor du naq boo xam da ngay naq di di di noyé wa ah. di la non da dugg ci ci gis trésor borom bi ndax mbaax gu mu ñu yéene bëggal ñu ko moo tax ba pare sopp jëf yooyu moo tax mu def ne lii dama waxuma ngeen di choisir maa ko farataal ci yéen keneen ku dut moom manu koo teggi ki ngay xamee erreur ay nit yu taxaw ne ñoom du ñu julli parce que sëriñ bi wa tax du ñu julli ñoo leen teggil julli yow da ngaa wéradi wala lan da nga wéradi sëriñ diw moomu dañ ko cee ñett comme liñ la ko ci ñette yow lépp ci farata yi amul kenn ku ci mën a génne boppam kenn manu ci amul ci droit bi ci génne boppam yàlla tere yow kuy lab comme li ñuy wax misaal bi kuy lab mën naa sauver keneen kuy lab mu ko man lii nekk farata ci man saa bu waxtoon jotee dafa war ci man nan laa ko mën a teggale ab jaam ni man maa ko bind wan <laughs> kallaa koor gi ñu nekk nga gis gaa yoo xam ne du ñu woor parce que ci sëriñ diw lañ jokk muy ngandum erreur bu rëy ëpp na erreur loo xam ne bu dee ña koy wax moom dañoo xam dañoo xam dañoo xam kooku moom day nekk yéeféer wax ji bi loolu boroom xam-xam yi wax bu dee nit koo xam ne xam na gis li boroom bi wax yaa ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum yéen ñi gëm yàlla dañoo farataal ci yéen koor comme niñ ko farataale woon ñi leen jiitu woon du sax farata boo xam ne su suñu xeet bii la tàmbalee borom bi da koo ba yonent yi fi jaar dañ doon woor alayhimu salaatu wassalaam mu farataaloon ko nit ku xam loolu aaya yooyu xadiis yi xam yooyu yëpp ba pare naan ñoom diw am nañu droit bañ a woor même moom bu day woor borom xam-xam yi ne yow moomu réefér nga waaw dee yaa ngi woor yéefér nga yow parce que da nga ne lim ne ñépp la nekk farata yow nga ne ñoom diw am nañ droit bañ koo def kan moo la jox kan moo leen ci génne yow yaa ko ci génne kan moo ko ci génne même bindeef moo ko ci génne lu yonent bi alay saa saam newoon ba niñ koy denc yar ci saxaabaan yi xeetam ñu war cee nekk ba ilaa yow mi diin nga ne am na ku jóge nële ak lu ko mën a wax ne daa baax moom moo teggil ñoom diw lii waxoo dëgg da ngay naral ko amul en daa amul sañ-sañu di wax loolu parce que yéen da ngeen koo xamul tus dégg ñoo xam ne ay kacc kat la leen di wax ngeen di fattasoo ko wax ay kacc la am en manu koo wax te ñemewu koo wax waaw te ku leen di xoolal mbindu képp kenn kuy wax ne diwa ko wax seet leen diw mañ ne moo ko wax am bindam waaw waaw nga xam ne kon liñ lay wax ci suufu tànt yeeg rajo yeeg yooyu gars yi di ko wax ba tax ñoo xamante ne yu mel nii yonent bay saasaam ne inna allaha farada fara'ida fala ko lañu ko dayya moom waaw ñenn ñi suivisme aveugle la xamuñu ay lam daa lañu dañoo juddu gis gars def ñuy def ñooñu du ñu yéeféer dañ leen di xamal nag xam li alquran wax ak yooyu nga ne malgré ça man lii laa fekkoon baay ak maam manu ñoo def neneen yow da ngay nekk yéeféer ci saa parce xam nga ala bayi na nga teg mbir mi leer na preuve yi ñëw kon loolu lu garaaw la waaw lu garaaw la farata yi inna allaha farada fara'ida fala tudayyi'uha allahu akbar waaw waaw ah kon loolu benn la mu des bi ci tegu pour bañ a guddal mu ne al imaam Seydina Abu Sa'labata al-Khushani radiyallahu mu ne neen saa saam nee ba mu teg ginnaaw inna allaha taala farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha voilà yi mooy deuxième bi mu ne wa hadda borom bi daal dinay moom hadda la commencé ah wa hadda hududa fala ta'taduha amaa wa nañ jël wa hadda kanta hudud yi mooy dëxal yi yàlla teg waaw bañ ku ko jiggi mooy lépp loo xamante ne en général borom bi da cee joxe ndigal moo xam farata la comme liñ jóge léegi farata yi julli wala loo xam ne da cee da ci wàllu sunna la wala loo xam ne lu mu daganal la ci yii la yii la déglu dégluwaat lépp loo xam ne en général waxadda xuduudaa xuduud yi lii la farata yoo xam ne borom bi da ne comme julli julli leen ma juróomi julli mooy farata wala mu ne timis wala tisbaar ñeenti ràkka la tàkkusaan ñeenti ràkka la timis ñetti ràkka la gée ñeenti ràkka la fajar ñaari ràkka la loolu limite yooyu lay lal la yàlla moo def ne timis ñetti ràkka la loolu mooy limitam waaw léegi intidaa uha mooy lan mooy nga ñëw ne man nag yàlla tey daf ma dikke fu sooy waaw tey moom liñ naan yàlla dikk na ci man oh la la la waaw laa uhsi sana'an alayhi waaw léegi au nga yem ci anta kama asnayta ala nafsik <laughs> manuma koo pakk santuma dëgg-dëgg léegi ni may def timisam lii nga xam ne mooy farata bi njëkk bi ma jotee xéewal yi ma defal tey duma yem ci ñetti rakk nag ngir yàlla gën a kontaan dama koy defal ñeent ñu ne ah, ah, ah, wa hadda hududan fala ta'taduha voilà yonent bi alei saa salaam nee na borom bi daa def ay dëxal ci lim ne def leen yim ñu farataal loolu bu ñu ko jéggi wàllu woor wàllu koor ramadan rek la def farat maroo def beneen weer farat koor déedéet waaw kay ci gàttal waaw allahu akbar kanta ak tamit côté miraas bi mu doon wax bi imam hadith ibn Mas'ud Abbas bi inna allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu moo yooyu faraa'id yi ashaabul faraa'id ne kii ku fa kii faatoo jox leen kii lii ñii nekk fi ñii woon ñii lii jox leen lii lii lii loolu falaa tantaduha mooy mënoo ñëw kuñ ne un cinquième un un un kii un un quart lañ koy jox wala un sixième yow nga ñëw ne bon man nag bon borom bi nee nañ jox ko un tiers waaye man je pense que euh, un tiers euh, euh, de tuuti ah yaa ñeme yàlla yàlla ne lii nga naan daa tuuti après bu ko yokk déedéet bu ko jéggi fala tante du xaar allah <laughs> léegi allah naka noon kon farata yaangoo ñu jàll ci li nga xam ne da koo sopp borom bi bu la waxee ne daa sopp yenn yemal ci lim la wax waaw yemal ci li nga xam ne moom la la ne yemal fii waaw lu dul loo xam ne da koo da koo ubbi par exemple xam nga ñaan gi yonent bari saa saam doon ñaan euh, buy tëdd te gisoon nañ ko fii ci Riyad bi Euh, tam jàngaloon ko Seydina al ibn Azib ah bi nga xamante ne nii ci la ko doon euh, jàngal moom Seydina al-Bara radiyallahu anhu pour ñaan yi nga xamante ne moom lay ñaan bala moo tëdd naan ko bu dee da ngaa dem ci salal na nga wax allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta waaw gisoon nañu xadis boobu 814 baabu aadaabi an-nawmi wal idtijaa' wal qu'uudi wal majlisi wal jalisi war ru'ya yonent lay saasaan keroog bi ñu ko jàngalee ñaan bii ne ko waxal ne allahumma dana ko woon boo ñëw di ci na nga jàpp wudu'aka lis-salaa boo waajee tëddi ila awayta ila firaashika fatawadda wudu'aka lis-salaa boo fàttale ko loolu la commencé woon moo pas ci bi mu indi fii nii mais boo demee sa imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi loolu la yoon nga nga tëdde sa wàllu càmmoñ ndejoor ndejoor ndejoor shiqqal ayman nga wax allahumma aslamtu nafsi ilayk borom bi jébbal naa sama bopp ci yow sama lépp wa wajjahtu wajhi ilayk sama lépp sama xar kanam ak lépp lu topp ci moom da koo moo gën a tedd jubli naa ko ci yow yaay sama xibla wa amri ilayk sama lépp bàyyi naa ko ak yow wa ufawwidu amri ila allah comme muslimu aali firawna waxoon radiyallahu anhu mu'minu mu'minu aali firawn wa alja'tu ilayka wéer naa sama ndigg ci yow borom bi rek laa sukkandikoo wa raghbatan muy neex ma lu may xemmem wa raghbatan waaye lu may tiit ilayka lépp ci yow laay ñëw ah laa maljaa amul fu may dem di uti njariñ walaa man jaa amul fu may daw di làqu minka ci yow illaa ilayka lu dul di jaaraat ci yow rek ñëw ci yow amantu gëm naa bi kitaabika alladhi anzal sa téere bi nga xam ne moom nga wàcce gëm naa alquran ak lépp lu topp ci gannaaw lu ko fi jiitoon wa bi wa nabiyyika alladhi arsal ak sa yonent bi nga xam ne moom nga yónni sayyidina al-Bara keroog dane wa rasulika yonent saa sam ne ko déedéet voilà boobu man nga koo dugal ci lii dafa am ñaan yoo xam ne waxe ko ni ñu ñëwee waaw boo soppee dara rek yaa ngi commencé nag dugg wa hadda hududa lii ko dëxale ñaan bu ko dépassé wala di ci cam la ngalak allahumma innaka afuwun karimun jawaadu yooyu yépp kenn waxuloo <laughs> yooyu ngay dégg gaay di ñaan déet waaw yooyu yonent bari saa saam jàngalewul looloo ah. allahu akbar te waxoon nañ ko biñ ci tollee taxawoon nañ ci waaw waaw taxawoon nañ ci di leeral affaire boobu kënee yonent bari saa salaam bi ko sayyidatu Aisha radiyallahu anha laajee ne ko ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in alimtu ayu laylatin laylatul qadr ma aqulu fiha waaye yonente bay saa saam imagine xoolal bu dee yàlla daa def man sayyidatu Aisha radiyallahu anha ma tombe ma xam ban mooy guddeeg laylatul qadr waaye yeneen saa saam lan laa ciy wax ndax guddig maximiser ses chances la waaw xayrun min alfi shahr moom laylatul qadr yonent bi saa saam ne ko kuuli na wax bu booba allahumma innaka afuwun ko wax ne allahumma ee eh, saa borom ci tur yu sell yeeg melo yu mat innaka dëgg-dëgg yow afuwun ee eh, saa borom innaka afuwun ay ku yow de ak jégg laa kon jill laa kon tuhibbul afwa ak nga jéggal ak nga bëgg di jéggal ak jéllale faafu anni man sa jaam sii de damaa bëgg nga jéggal ma te jéllaleel xadis boo xam ne rawahu tirmidi gisoon nañ ko xadis mille cent quatre-vingt-quinze baabu fadli qiyaami laylatil qadri wa bayaani arja layaaliha lii la yonent bi saa saa wax gis nga bu la sariya waxee ne waxal lii waxal loolu mais ay dugal ci ay camlangal ak allahumma innaka afuwwun karimun jawadun tuhibbul afwa yooyu yépp sawaay yonent bi alei salaatu salaam li mu jàngale gënu la simple te yi ngay wax nii yépp bi ne innaka afuwwun yooyu yépp duggaal bi ci biir kon noddu gi tamit boo la nee boo déggee noddukat bi gisoon nañ ko fi tamit na nga wax li muy wax boo paree nga daal daldi julli ci man ci yonente bay saasaam ginnaaw gi nga wax allahumma rabba hadhihi da'wati tamma waaw waaw rabba hadhihi da'wati tamma waaw was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasiy muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan mahmudan alladhi wa'adta waaw yonente bay saasaam ne hadis naa Jaabir gisoon nañ ko hadis mille trente-huit fii baabu fadlil azan waaw nit ki bu déggee noddu na wax li noddukat bi di wax li noddukat bi di wax ginnaaw gi mu julli ci man ginnaaw gi mu door a wax allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma yow manoo yoneen saa xam ne defe ko nii xadda xuduuda ni mooy dëxël yi la def ne lii defee ko nii cadre bi da koo da koo teg quoi yow nga pare wax li noddukat bi wax hmm? wax li noddukat bi di wax au lieu après bi nga paree noonu nga julli coneen ci mane saasaam julliwoo coneen saasaam nga tëb rek jàng li dañ naan la ah bëtt nga nag waaw bëtt nga waaw yeneen saa saa waxoon na borom bi wa hadda hududan fala ta'tadu voilà bu leen ko jalgati voilà kon lool mooy ci nga xam ne yi ay sunna la du loo xam dañ naan képp farata la képp ku déggub noddu bóor na boo ko waxul di nga dem sawara bi yëpp àggul foofu ah daan dem sawara <laughs> ah non non non faut ah, <laughs> foofu nag non waaw àggul foofu waaw kon nag mu ngi noonee moo tax xatta ci njàpp ah hada wudu'i wa wudu'u al-anbiya'i qabli alayhimu salaatu wassalaam faman zaada faqad ta'adda ah wa zalama waaw yeneen saa sax ba mu jàppee ba pare dane hada lii wudu'i mooy sama njàpp faman zaada ku yokk waaw maroo gi raxas say cër ba ëpp ñett ñett moo gën a mag mais yemal ci ñett naan non man nag damaa bëgg yàlla dina kontaan xaaral ma raxa cinq quoi déet sa waay fa man zaada yoneen saa sam nee na ku yokk faqad ta'adda wa zalam jén ji bi yàlla waxoon wa zalam nga sa bopp tamit kon nag mu ngi noonu <laughs> léegi bon kanta li dagan li dagan mooy boo ci fii mu ne xam nga lekk maafe daa dagan mais boo ci jëlee lu ëpp boo moytuwul bu imaam bi julli bi di boo demee di naafile nii nii dogu jox nga dóor ci maafe bi ba kenn xamu la gis nga boo ñëwee ba taxaw imaam bi kii bi xaw gudd tuuti euh, gerte ngay remonté waaw tijji de euh, tege tijji dege ji <laughs> dege ji mooy remonté waaw yàlla na bu rukkoo sujóot yu gudd yooyu surtout des dix derniers jours yi tahajjud yi wóor na boo maytuwul sujjóot gi bu yàggee gaa waaye imaam bi da ngay rek gerte gi fekk si la ci bakkan bi di di génn te yaa ko teg sa bopp parce que ta'addayta da ngaa jéggi dayo moo taxoon yeneen bay saat saam bi sulba gisoon nañ ko fii tamit ci Riyad bi <laughs> ne doy na waaw doomu aadama bi bon donc yu yamamaaya pas ay ñaag comme yéen fayen yi pas ñaag yoleen saa waxul ñaag ah ñaag moom dafa jéggi dayo moom yow ñaag ñaag fan waaye ñaag <laughs> ñaag moom yëfu <laughs> yëfu bën na la quoi non non non gisoon nañ ko xarit cinq cent seize baabu fadli <laughs> Sayyidina euh, al-Miqdaad ibn Ma'di bi mu ne yonent bi maa malaa aadamiyyun wi'aa'an sharran min batn nee na doomu aadama alayhi salaatu wa salaam di feesalul bu gën a biiram bi hasbi ibni aadama doy na rek doomu aadama bi ukulaatin quelque ñaag rek non non ko gi ndànk ñaag ñaag daa dànk rek yuqim na suuba boo xam ne moom lay taxawale ndiggam man cee kii après fonctionné jaamu yàlla dox yi mu war a dox ak mbiru àddinaam quoi ci lu dagan fa in kaana laa maxaala bu dee ne manu la ñàkk fa sulusun na xaaj biir bi ñetti xaaj benn xaaj bi li ta'amihi ngir lekkam wa sulusun beneen xaaj bi ci ñetti ñetti xaaj la beneen xaaj bi li sharabi yi ngir naanam wa sulusun beneen bi li nafasihi ngir mu man a noyyi mais waxoon naa la fayet bi instant bii ci koor yi du lëgéey lool waaw moom nañ ko ne xaajal ñetti xaaj benn bi ngir sa lekk benn bi ngir sa naan benn bi ngir sa noyyi mais moom rien que bi mu lekkee ci la ñetti yëpp jeex te naanagut te attention naanul ndox kese waxoon naa la ko dina naan besaat dina naan jinjeer dina ñaan daqaar dina naan coca cola buy ñoom ñëpp bëgg na koo rokkos ci biiram mii kese la yor te premièrement ba mu lekkee la fees léegi dama lay laaj kooku moo tax gis nga li yone saa ne bàyyi benn partie ngir sa noyyi xool ko ni muy noyyee fii ngi ko fii ngay tollu dégg noppi waaw mel ni ku dawi woon ay deux ay ay ay ay cent kilomètres ba du man dara nag lu dul yàcc ne yasar waaw ku ko nekkaañ naafila sax bu sax qul huwa daal euh, sunnawee sax mu daal di lay mere ni móolu imaam yi ci jàkke yi te defuñu ko dara moom la moo tooñ boppam kon mooy euh, jéggi dayo gi foofu la yi dagan yi boo ci jéggee dayo dalay lor waaw kon nag wa hadda hududa fala ta'taduha borom bi teg na ay ay bu leen ko jéggi ne hës daal di jàll waaw hadd nag xam nga hadd bari lu muy tekki mais lii li ñu la wax mooy li ci nekk waaw moo boo tax borom bi yàgg wax ci alquran ci wàllu mariage ci wàllu yooyu tilka hududullah fala ta'taduha bi mu waxee lii sëy li permettre ci seen biir ak li ñuy demee noonu mu ne fala tilka lii ma leen hududullah te suuratu talaq suura wax na te ko nit ci suuratul baqara waaw tilka hududullah fala ta'taduha moo nekk suuratul baqara lii mooy dëxali yàlla bu leen ko dépassé de wa man yata'adda hududallah fa ulaa'ika humuz zaalimuun gaa yi nga xam ne ñooy dépassé dëxali yàlla teg ñoon ñooy tooñkat yi waaw te suuratu talaaq wa tilka huduudullahi wa man yata'adda huduudallahi faqad zalama nafsahu waaw lee tilka lii ma leen wax fii ci saar bii suuratu talaaq waaw waaw waaw di fase fase boo xam ne bokkul ak muy fase bid'a boo xam ne bu bidaa la yow xam nga ne yàlla may na la nga waaye boo defee bu bidaa bi xuduudullah yi jàpp fi mu la ne woon yemal defoo waaw moo tax Ibnu Umar radiyallahu anhu ba mu ne daa fase soxnaam sa sa fekk daa amoon bërëg Seydina Umar wax ko rek saa sa yoon saa salam mel mais yéen da ngeen di fowetee séeréer yàlla sama nefi quoi léegi waa ji naan ko waa léegi jàppal na la sa fase googu compté nañ ko mu ne mer lu tax lu ma ko jàppal bañ a jàppal def naa lu ma war woo def waaye dama koo jàppal dama bañ ko compté <laughs> talaqul bi ay léegi kon boo ko dépassé tilka hududullah képp koo xam ne nag dépassé nga ko faqad zalama nafsa kan nga tooñ sa bopp nga tooñ